yow midi midi ay trente neuf nga julli tisbaar ah midi trente neuf nga julli tisbaar tàkkusaan quatorze heures la quatorze heures trente neuf presque loolu midi une heure deux heures deux heures de après euh, euh, euh, booy tàkkusaan baa boobu bi dix heures moins deux wala moins trois muy seize heures cinquante ci julli ga timis gée dix-huit heures trente-neuf <laughs> wala trente wala trente-quatre nga julli gee jeex na boobu mënoo fi naan voilà léegi kon nañ jël jant kii bi jant yow li loolu jant bi daal li ko fii gis bariwul mooy même bu feeñee loolu taxul ñuy wax ah. mooy ja euh, gox yi nga xamante ne comme Makka ak Medina yooyu comme ay Sénégal yi loolu lay wax voilà léegi nag nga xam ne bu nee ca ca janti njolloo ca ca digg tali ba maanaam dëgg tali dëgg dëgg sax yastaqillu yas hatta yastaqilla az-zill bir-rumh mooy ne euh, euh, boo sant benn xeej benn bant xeej yi ñuy xare ar euh, muy nga nga samp ko lance benn lance voilà boo ko sampee dootul amati benn ker waaw ndax jant bee nekk ci digg bi mooy boo taxawee jant bi nekk sa digg kii yow mbay boo nee ñoo joor jant bi nekk sa diggu bopp bi boobu la voilà nga xam ne doo am ker gu jaar nii doo am ker gu jaar nii day day day yastaqilla ad-dillu bi rumh day yemoo ci kii bi ci rumh gi euh, nga xam ne da ci du ci féete nii du ci féete nii mu ne ko bu lool xewee nag summa aqsir an as-salat bu boobaa na nga arrêté julli bul naafileeti waaw lu tax mu ne fa inna xiina idin tusjaru jahannam jamono joojee la ñuy xam ba waaw jahannama safaraaw jahannam te tàngoor wi ñuy jot ci lay jóge moo taxoon mu ne abridu bi bi salah fa inna shiddata al harr min fayhi jahannam allah yeneen tubaab yi saa saa am ne jamono yooyu nga xam ne day gën a tàng jamonoy canicule na ngeen seral julli ji mooy bu mu jot rek ci saa si ngeen julli ko jamono di tàng jooju xaar leen ba mu dal tuuti ndax fa inna eh, shiddatal har ndax gis nga taraayu tàngoor yu ngeen di gis jamono joojee day jóge ci ëfu jahannama buñ koy xamb malaaka yi di ko xamb allahu akbar waaw allahu akbar léegi jamono jooju nag mu ne jamono la joo xam ne ba arrêté julli ndax jamono joojee dañu ciy xamb li nga xam ne mooy jahannam fa ida aqbala al fayu fa salli léegi nag bu ker gi commencé mooy bu commencé jénk waaw mooy zawal bu amee la la ne bul julli bu jant bi ne au zénith la ko français wax léegi nag bu commencé di dem côté bi mu war a sowe mooy di jéng ndax côté boobu lay jëm jóge na fi mu penku fi mu mashriqa ah fi mu fi mu fi mu fi mu génne la jóge woon di dem di dem ba nekk ci diggu asamaan si léegi nag bu commencé jëm ba nga xam ne fa lay sowe hein foofee bu commencé mooy mu commencé jóge ci diggu asamaan si commencé jéng nga xam ne lépp lu taxaw lu nekk day commencé di am ker waaw moom lañ naan zamanu zawal mooy jamonoy jéng bu jant bi jéng jëme côté bi nga xam ne ci lay sowe mu ne waaw kay fa ida aqbala bu dëgmalee al fayu ah mooy jeng ya amoon côté bële commencé nag bi am côté ba muy sowe fa salli bu boobaa mën ngaa julli te loolu nag mooy julli farata ji ci lay xewe mooy salaatu zuhr waaw waaw julli farata ji zuhr mooy ba'da zawal ginnaaw bu jant bi newee ci oo jëri ci digg asamaan si ba commencé jéng waaw mu ne fa inna salata mashhudatun mahdura ndax julli jamono jooju mashhuda lu ñuy teewe la malaakay yàlla yi mahdura lu ñuy seede la mahdura lu ñuy teewe la jamono jooju yépp nag boo jullee farata bi wala balaa farata bi ak après farata bi yooyu yépp mën nga cee naafila hatta tusalli al asr ba ni nga xam ne nag ci ngay jullee al asr waxtu wi nga xam ne dañ koo weñ pressé ko waaw moo tax nit ñi dañ ci njàkkamti ku finiiragul sa travail di njëkkante waaw wal waaw asirul burtuqal lii bi nga xam ne dañ koo pressé jële ko ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci orange ndax pressé day pressé nit ñi waxtu woowu jamono jooju waaw gars di njëkkante mais il faut faire vite là balaa timis ngay dugg bala kii bi bala kii gaa yi di ko yow ku nekk ñiy waaj a wàcc di njëkkante ngir finir lay dossier oh mooy noonu mu lay weñe noonu la la temps bi def jamono joo jee <laughs> ba ni muy accès boo asr duggee léegi nag asr ñaar kañ la xam nga zawal la tisbaar bi commencé mooy bu jant bi ne ausine ba jeng léegi kañ lay jeex waa jumhur ne boo amee yow jant boobu doon jeng lu nekk di commencer amaat tay takkandeer bu tollee mooy yow sa takkandeer tolloog yow sa jëmm ji boo taxawee ah ak loo man di teg rek takkandeeram tolloog loolee foofu fooy fala waxtoom yem mooy muxtaar bi bien sûr waaw parce que sinon pouree koo xamante ni daa am ngant bu tax ñaari waxtu yooyu nga xam ne dañ leen di man da boole dañuy duggalante léegi nag ba jant ba ba ba ba tisbaar ba tàkkusaan jot waaw bu tàkkusaan jotee nag hatta hatta tusalli al ba ni ngay jullee tàkkusaan ndax bu duggee léegi moom da nga koy julli summa aqsir an as-salat boo paree nag bul julliwaat tàkkusaan waaw mooy boo jullee tàkkusaan ba pare bul naafila voilà loolu laa bëgg a wax boo jullee naafila mooy comme li hadith Seydina Mawlana Abbas bi mu wax sànk shahida indi rijaalu mardiyuuna arbaa'u indi Umar radiyallahu anhu waaw que ne seede na ci man ñoo xam ne ay góor yoo xam ne ay saxaaba lañ yoo xam ne ñu ma gërëm lañ ku nekk ci ñoom ka ci gën a gërëm nag yeneen riwaay ahabbuhum ilayya ka ma ci gën a sopp gin koo naw Umar mooy Seydina Umar ibn al-Khattab te ne yonent waaye saa saa daa tere ko julli bu jant bi ba bu jant bi génnee ku naafila ginnaaw suba bopp ba jant bi di di feeñ di génn ah, wax nañ la loolu noo koy déggee du day génn rek nga julli ci saase ak tamit ginnaaw tàkkusaan ba ni timis di duggee ginnaaw tàkkusaan loolu tamit yeneen i wuute la est ce que mën nañ cee naafilaan biir euh, mooy ginnaaw tàkkusaan ba timis di jot est nit mën na cee naafila wala déet loolu beneen wuute la boo xam ne bu am diggante jumhur nga am xanafiya yi fee ak maliki yi rahmatullah alayhi shafi'i yi ak tamit xanaabila yi wax bu ñuy wax mais surtout wow shafi'i yi ci naafila yi naan zawaatul asbaab daa am lu ko waral comme tahiyatul masjid ak yu mel noonu façon yu mel noonu loolu euh, wax nañ la yaa bay euh, laysa huwa al maraam tabyi tabyinuha tabyinu hadhihi al awqat ak ak euh, al xilaafaat laysat laysa huwa al maraam du loolu lañ sàkku fii ah léegi kon mu ne kon man ngaa julli bu tisbaar bi jotee man ngaa julli ba tàkkusaan jot mais boo xasee julli tàkkusaan fa aqsir an as-salah na nga arrêté nag julli na nga arrêté téyel sa bopp ci julli alhamdulillah hatta taghruba shams ba ni nga xam ne ci la jant bi nag di sowe lay dugge waaw waaw xam nga jant bi buy génn mooy ci ñoom ña dëkk position ña dëkk euh, ñi yor position Makka ak Medina xam nga buy feeñ sharq lay feeñe buy so sowee sow mooy maghrib moo tax taxrubu gharb tashruqu parce que sharq bi lay jóge <laughs> waaw waaw moo tax ñuy woowee Japon le le les pays du soleil levant fa jant bi dëkk ba nga xam ne fa jant bi génne mooy waa sharq le mashrak kanta fa muy dugge mooy le maghreb mooy ñi euh, sowu jant comme Afrique sowu jant ak yooyu ci ñi dëkk ñi nga xam ne seen position loolu la voilà <laughs> kon mu ne ko loolu la mu ne ko nag kon na julli ba boo xattee boo boo boo jullee ba julli euh, tàkkusaan na nga arrêté julli ba ni jant bi di soowe hatta taghruba ash-shams fa innaha taghrubu bayna qarnay shaytan ndax lan buy so day so ñaari bi shaytaan wa xiina idin yasjudu laha al kuffar mooy buy waaja dugg noonu ci saase gaay dañuy war jaamukatu jant beeg yooyu seen yàlla bi wala représenté ki nga xam ne esprit yi yàlla bi moo leen taxawal fii moom moo leen di moo moo seenu feeñ fii ci moom mii lañ koy gisee ci ñoom lay manifesté ak yooyu na mu génne woon ñu ko doon sujjóotal ba muy génn muy waaja dugg yi dañuy dem di ko sujjóotal seen waxtu julli lañ ñoo xam ne caaxaan yi ñuy def mu ne nag jamono jooju noonu la la wax ba bu jant boo jullee tàkkusaan ba jamono jooju muy yow bul julli ba mu des bu duggee dugg mooy timis jot na fekk yi ñoom pare nañu parce que jant bañ doon màggal jeex <laughs> ne tax mu ne kuffaar yi jamono jooju lañ koy sujjóotal waaw kon lii la euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax Seydina Abu euh, Abu Najih <laughs> voilà Abu Barzala bëggoon a wax parce daa solo xadiis yu mel nii quoi ci wàllu waxtu julli <laughs> mais Abu Abu Najih Amr Abasa lii la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax. allahu akbar ah kon bon am na nag benn affaire mooy lii nii par bu dee àjjuma ah xam nga bu dee xambali euh, yi ñoom dañoo jàpp ne bon foofu moom euh, bu dee ne bisu àjjuma la loolu garaawul quoi mooy teel julli teel julli mën naa nekk du zawal bi mooy waxtu àjjuma voilà te loolu diit nañu jëlee ci ash-Shafi'i comme l'imam an-Nawawi wax wa fi al-hadith at-tasrih at-tasrih bin-nahy 'an as-salati hina idhin hatta tazul ash wa huwa madhhab jamaahir al-'ulama wa istathna ash-Shafi'i halat al bi dañ ciy jànge day leeral ke ne tere ñi tere ku julli zawal bi day wax bu tisbaar bi hatta tazula ngay julli laata zawalu shams bi am bu jant bi ne au zénith ci digg bi mu ne wa huwa madhabu Shafi'i wa jamaahirul ulama mooy madhabu imaamu Shafi'i ak majorité des borom xam-xam yi mu ne waaye imaamu Shafi'i nag daal dina ci seppee jamono ji nga xam ne jant bi day nekk ci diggu asamaan si au zénith bésub àjjuma loolu bu war ne mooy àjjuma waxtu woowee Euh, moo tax loolu ngay gis nit ñi ñeeg nag nga gis yenn jàkka yi bu dee France surtout ndax wuute bu mel nii man nga nekk Sénégal ba kii doo ko xam mais boo ñëwee France léeg-léeg euh, nit ki man loolu mën na ko jaaxal da ngay dem ci jàkka ji di julli àjjuma yow leer na le boo boo seetluwul mën nga ko bañ a seetlu mais da ngay nekk ci jàkka ji walla ngeen julli ba pare agan basique yeeg azan yi ci téléphone yi di door a di door a nodd nga xool ne i mais ñun te heure tisbaar gi toor a jot léegi sama julli baax na mu baaxul naan la si <laughs> loolu wute bi foofu la ñeen ñi gis ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi te mooy ngiiru xanbali yi lu ñu jële la tamit ci imaamu Shaafi'i rahimahullah que ne affaire bi waxtu woowee mën nañ ko waxtu mooy euh, kii exception la ajjuma waaw mooy moom obligé wul que il faut zawalu shams am ñu koy dóoru jubi ñoonu am nañ seeni dalil yoo xamante ne loolu taxuñoo jóg alors que waa jumhur dañoo jàpp ne même waxtu bi la rek waxtu zawal la ci ni nga ñuy dóoru julli li nga xam ne mooy euh, àjjuma kon tisbaar léegi nag ginaaw lool euh, mu ne nag yenent bi alei salaatu kon lii la wax ci wàllu julli yi léegi nag muy laaj Amru ibn Abasa di continuer mu ne nag bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam yi kon leer na mu jàpp ko qaala nee na fa qultu ma ne ko ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam damay wax am na yu mu wax waaw euh, moo tax si xaaral daa mi ñu sute mooy lam wax ca suuf xam nga day def di leeral yëpp fii ci suuf euh, dane nañ ko jël léegi moo ma taxoon a taxaw may xoolaat mais moom ko dafa gudd xadiis bi ay page yi page la léegi damay fàtte ne am na lu mu waxoon ci suuf di ko leeral kon mu ne qawluhu bayna qarnay shaytaan voilà lii lañ waxul mu ne ay naaxiyatay ra'si wal muraadu at-tamthil maanaahu annahu hiina idin yataharraku ash-shaytaan wa shi'atuhu wa yatasallatuun waaw <laughs> mu ne loolu xar bayna qarnay bi bul julli jamono joojee faqsir an salaa ndax jamono jooj shaytaane te ko kuffaar yi ci moom moom day day fenk moom jant bi bayna qarnay shaytaan diggante ñaari béjjëni shaytaane yi mu ne ay lim ci mooy naaxiya tay rasi mooy ñaari wàllu boppam bi mu ne wal muraadu liñ ci jublu fii nag at tamsiil mooy melale misaal maanaawu maanaawum annahu ko ne moom seytaane xiina idin waxtu woo wala jant bi di génn ak jam waxtu wa muy dugg waaja dugg rek yataxarraku seytaanu seytaane li ciy yëngatu wa shi'atuhu ak mbooloom yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci yàq minal jinni wal insi nag wa yatasallatuuna rawatina jinni yi ci moom ñuy ñuy ñuy sëmbërtël ah ah ñuy ñuy ñuy dal ci ñi nga xamante ne ngir yàqal way jaamukatu yàlla yi voilà mooy waxtu la woo xam ne saytaane moom da ciy jëfur voilà <laughs> léegi nag ginnaaw lool loolu la imaamu Nawawi wax loolu lañ naroon a fàtte kon ñu jàll alhamdulilah qaala mu ne qultu fa qultu ma ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa ginnaaw bi nga ma waxee ci waxtu julli yeeg yooyu fal wudu fa haddithni anhu amru ibn abasa ba léegi mu ne yaa yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam deuxième laaj wax nañ laaj ji day bari te yonent bay saa saam wax benn noonu sa waaye nag yow sa laaj ji daa bari quoi ah yonent bay saa saam ci boppam moo jàngale nan la ñuy jullee waxtu yeeg nan la ñuy jàppeeg moo def te moo jëf wane moo wax tamit <laughs> waaw moo tax jàngalekat bi sëriñ bi mbir lii mooy ku roy yonent bay saa saam mais di délégué rek. waaw te kii délégué moo gën ki nga xam ne moom non seulement defut dara te délégué wut tous kooku moom dañ koo gën dañ koo jëllale moom waaw kon nag mu ne hein kon nag damaa bëgg yonent bi alei salaatu salaam nga daal di may hein xabaare nag ci li nga xamante ne mooy fal njàpp gi nag <laughs> xam naa waxtu yi mais julli du ma ci ñëw rek dugg noonu am na lu koy jiitu léegi nag li nga xam ne mooy ju mooy mooy jàpp nag xaddis nii maa ngi lay ñaan nga daal di ma ci xabaare euh, wax ma ci qaala yonent way saa saam nee na mu ne ma ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah wala yuqarribu wadu'ah wala amul kenn ci yéen koo xamante ne dina jege ñal wadu'ahu mooy ndoxu jàppam ndax wudu mooy jëf ji wadu mooy ndoxum jàppam amul kenn ci yéen koo xamante ne nii comme saxuur ak suxuur suxuur mooy xëdd gi saxuur mooy yaa vay li ngeen di xëdde muy li nga xam ne zose bi wala cere ji wala yu diis yi nga xam ne moo leen jàpp nga ne mooy tax du ngeen xiif ci bëccëg gi mu ne kon amul kenn ci yéen yu qarribu wudu ah koo xamante ne dina jegeñal wadu ahu ndox ma muy jàppe fayatamadu madu mu daldi dugal ko ci gémmiñam yëngal loolu mooy tamat maba waaw tamad mabal euh, tamad mabatil hayyatu fii duhriha lu arab ne tamad mabatil hayya mooy jaan bi serpent bi yëngatu na ca biir euh, paxam mam nekk waaw mooy dox mooy bo ku ku kuy jàpp la koy wax ni ñuy jàppe amul kenn ci yéen koo xamante ne bu jàpp jotee yéene bi dugg na le fait bu yataqarra yuqarribu wudu'a mooy am na yéene jóg gi mu jóg ila qumtum ila as-salah jóg googu mooy yéene gi jóg na waa dugg na léegi fa yatamadmad mu jël ndox def ci gémmiñ gi yëngal ah yëngal da koy yàbbi waaw doo ko yëngal naan da nga yëngal yàbbi loolu mooy sunna wa yastanshiqu wa yastansir yastanshiqu mooy mu tànk ndox ah ndax da ngay jël ndox affaire bi noonu la moo tax xadiis yi nga xamante ne da ne ci benn kaffa la ko defe moom yonent bi alayhi salaam tamadmada wastanshaqa wastansara min kaffin waahida mooy dafa tànk ndox mi guux lool la enchaîné ak benn bi ci biir bakkan bi xëcc ko loolu mooy wayastanshiqu mu xëcc ndox mi ci bakkan bi wa yastansiru mooy mu génne ko waaw mooy day dugal ndox mi ba ca biir mu génne ko loxo càmmoñam nag lay jël teg ñaari baaraam mooy euh, pouce bi ak euh, lu ngeen koy woowe baaraam ak géej bi ak euh, sànnikaay bi ak bi muy joxoñe bi muy joxoñe ah moom lay jël teg te kaw bakkan bi ne ak càmmoñ bi mu wàcc waaw loolu lay wax kon mu ne bu defee loolu illaa lulul ne xarrat day rot xataaya wajhe waaw wa fiihi xayaashiim allahu akbar lulul ne dina rot ànd ak la mu def noonu li bàkkaar yi nga xam ne ñoo newoon ci xar kanamam wa te nekk na ci biir xayaashiim xayaashiim mooy ca biir paxu bak mooy bakkan ca ca kaw ca biir ca teg ba fa nga xam ne fa ngay teg sa loxo càmmoñ bi wax sànq ca kaw cat boo bële waaw mu ne summa kon mooy bu defee lool bakkaar yi laal fi mu raxas yooyu bakkan bi lam ci xeeñ ci woon te mu nekk bàkkaar boo xamante ne nit ki bu ko gis waaye nag lu existe la waaw ba mu ko ne génne ci lay rotaale bakkaar ya ginnaaw gi mu ne summa ida xasala wajhahu kama amarahu allah illa xarrat xataaya wajhi min atrafi lihyatihi ma'a al-maa waaw summa ginnaaw gi ida xasala wajha bu bu bu raxasee xar kanamam aji jàpp gi kama kenn nga xamante ne ni amarahu llahu la ko ko boroom bi digale ida qumtum ila salaat faghsilu wujuhakum da ngeen raxas seen xar kanam te comme que seen xar la il faut fépp mat te xar ni nga xam ne noonu la toll mooy ci gis nga si ci euh, jëbi fa karaw nga di saxe foofu cat boobu ci guddaay alhamdulilah foofu ba ci sikkim bi ba ci sikkim bi mooy liñ naan sikkim même bu dee ci saxul karaw sikkim bi liñ naan sikkim cat ba foofu waaye ci atraful udunay mooy ñaari noppam yi gis nga bala mooy frontière noppam yi foofu noonu ci wàllu ardu ji waaw largeur bi loolu lépp ngay raxas amul ngay raxas raxas sa côté ci sa bët yi sa jëbi sa bët yi sa bakkan bi sa gémmiñ bi léegi sa lex yi nga bàyyi ko kooku raxasul ni kama amarahullah kooku de jàppul comme ni ko yàlla jàpp digale waaw kon wëy mooy al yoo xamante ne day amal bu waa boo taxawee nit ki ci nga xam ne moom ngay jàkkaar lool li muy gis ci yow loolu mooy almuwaajaha wajh xar kanam boobu ngay raxas lépp mu ne nag bu dee nit ki dafa raxas wajhahu xar kanamam kama amarahu Allah comme ni ko borom bi tabaaraka wa taala digale ci ayatul maida bi illaa lu dul xarrat xataaya wajh lu dul bépp bakkaar boo xamante ni ci xar kanam gi la la newoon ak moom la xool xoolee bëtam yi ak yooyu yépp day rot lu dul ne day rot xataaya wajha wallah min atrafi lixyate keggatu sikkimam ba ma al ma ànd ndox ma na ndox may rote noonu mu yëkkati jóge ci kaw di raxas muy wàcc noonu la bàkkaar yi di wàcc waaw waaw mu ne summa ginnaaw gi yaxsilu yadayhi nit ki daal di raxas ñaari loxoom leen ñaari loxoom ilal mirfaqayni mooy ca catu baaraamu loxo yi tàmbalee ca ndejoor ba ñëw ba ci conc bi jëlaat beneen loxo bi defaat noonu ba ci conc bi ilal mirfaqayn idaa qumtu ila salaat fasilu wujuhakum ah ginnaaw gi seeni loxo ilal marafiqi ah boo lu rat wadd xataaya yaday bépp bàkkaar boo xam ne moom la laale woon ak loxoom min anamilihi loolu mooy wane ne farata bi lii mooy raxasu farata bi moom la koy wax waxu ko booy jàpp sa tenk yi ngay jëkk raxas waxu ko ko fii ndax ku ko deful lool yàqul sa jàpp ndax du farata ci jàpp bii farata mooy bii moo tax nga raxasoon sa tenk yi ba ngay tàmbale jàpp bu taxee boo waree raxas sa loxo yi ba ci conc fii nga commencé sa tëkku jara yi mooy fi ngay takk montre tàmbalee raxasoo euh, sa tenk yi ak baaraamu loxo yi kooku jàppul jàppam du baax ndax la mu njëkkoon a raxas loolu du raxasu farata waaw ah. bu raxasee raxasu farata bi nag mu ne bu boobaa luy xew mu ne illaa lu dul ne xarrat day rot xataaya yede yi bakkaar yi mu defe woon ko batch ak loxoom ak yi nga xamante ni moom la def yi loxoom faggu ci lu ñaaw nan lay génne bàkkaar ya min anamilihi entre ses baaraam ya ca baaraamam ya waaw maal ma ànd ak ndox mi ni ndox mi roogalaate di wàcc noonu la la la bàkkaar yi di wàcc mu ne summa ginnaaw gi yamsahu ra'sa mu daal di masaa boppam illaa lu dul na xarrat xataaya ra'sa min atrafi sha'rihi ma'a al-ma' loolu nag bakkaar ya nga xam ne ci bopp bi la nekk day rotaale bakkaari boppam bi ànd ak bi ca min ak ca cati min atrafi sha'rihi ca eh, karawam ga ma ànd ak ndox voilà bu paree ci lool summa ginnaaw gi yaghsilu qadamayhi muy raxas li nga xamante ne nii mooy ay ndëggu tànkam ay ay tànkam ay tànkam bokk hmm? tànk yi ilal lu dul xarrat day rot xataaya rijlay bakkaar ya mu defa woon ak tànkam yi day rot min anamilihi ma'a al di jaar ca baaraam yanam koy raxase ndox ma ànd ak ndox ma buy génn lii nii la ko wax ci wàllu njàpp wax na ko nan la ñuy jàppe waaw gis nga yonent way saa saa ñëw yi man da ñàkk la leen xamal new bi naa leen voilà ardu sim simaak <laughs> ah jabalu xaafak <laughs> yooyu yonent way saa nekkul woon di jàngale yooyu naan nga ñëw jóge fee yaa ngi nii xamoo nooy jàpp xamoo nooy jullee mu naan xam nga ardu sim inna lillahi ardan ah tuqaalu laha simsima mokk ñu <laughs> waane ñi kesee mooy def suñu genre bi bu duggoon bi dee fuul dayow ki ngay waxal manul julli manul jàpp may xamal ko loolu yonent may saasaam gis nga lii moom la ko borom bi laaj ndax moom la ko gàll farataal ko ci kawam kuy xamle xamle loolu boo ñëwee ba ca passé foofu nag bët koo xam ne loolu moom mu nga ci yooyu nga xool ak moom loolu waaye nekk bi def ko loo xam ne yow mooy entrée de sujet lu ñu wax tous les semaines waaw bu ko defee gaa yi waru nag foog ni fii mu nekk te xam-xamu spéculation kese lañ ci am dunduñu ko yàlla tere ñu koy dund ndax ñoom farata yi leen sangu ba ba ba ba ñoom loolu nañ koy def sax mënuñu ko soo tax waru daa bari <laughs> mooy gis nga xaris bi yonent bay saasaam xamal na ko ci ndeke nit ki buy jàpp yëg na koom yëgu ko bu jàppee moo tax solo yonent bay saasaam ne bu raxasee xar kanamam comme ni ko yàlla digale loolu mooy bu nee sax njàpp matul yow yii manoo ko prétendre yow non non moo tax yu bal fa asbagha al wudu waaw xadiis Seydina ñoom Seydina Usmaan beeg yooyu radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Ali ibn Abi Talib sayyidina Zayd ibn am euh, Zayd ibn Asim yooyu yëpp ngir wane ne ah mbir mi mooy da ngay matal sa njàpp il faut mu nekk loo xamante ne ni au minimum de raxas ngay nga war a raxas ila alquran farata mais defoo ko loolu nag yaa ci génne sa bopp mu ne loolu yëpp yi yëpp ci gàttal boo koy def di raxas na ngay raxase sa xar kanam ci la bàkkaaru xar kanam yi di rote ngay raxas say loxo ba ci conc bi ci la bàkkaaru loxo yi di wàcce ngay fo ngay masaa sa bopp ci la bàkkaaru bopp ba di wàcce nga raxas say tànk bàkkaaru ra tànk ya di rote <laughs> loolu boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax ne loolu day wane ne monde bi xayaal dafa am le monde virtuel Ah, boroom xam-xam yi lenn ci boroom xam-xam yi di wax muy boroom xam-xamu uh, akabirul ulama min as wax ñenn ñi di ko weddi <laughs> loolu nañ ko jële fii waaw du nag loo xam da ngay ne walla lii dafay wane par force kon képp koo xam ne waxul li ñu wax waxoo ngangam di leen dal di leen nooroo day dét àggul foofu ñoom ñoo ko ci jëlee tal dëgg la lool boo ko gëmee lool nga gëm lool nga jàpp ne lii voilà dafay wane mais manoo cee force nit ñi par force da nga ko war a gëm mukk lu tax nga ciy force nit ñi ku mu neex nga ne non non man nag yooyu jàpp ma loolu man daal lii laa xam yonent waaye saa saa wax na it am na ci dara waaw <laughs> mooy loolu mën nañ ko gisee fii te tamit dañ ciy xamee ne borom bi daal tabaaraka wa taala gis nga jaamu yàlla yi ñu digal du nekkoon ci baabul rajaa su <laughs> ñu lëkkaale ak buntu bi mooy ndeke man jàpp ji may de quotidiennement di ko def tous les jours loolu boroom bi yërmande gu yaatu moo tax mu sa mu farataal ko ngir bëgg ñuy set saa su bëgg takk takku iblis ni nga xam ne mooy jonkan sa suufu jant ba ngir ñu koy suyootal takk takk yay jóge ci moom ak gàngooram ñoom duñ la mënal dara waaw nga set la biir ci boo am daal ñoom buñ la désespéré woo Iblis ki bokkam naan la c'est fini ah c'est bon ah c'est totalement cramé ah, yow moom say affaire yàqu na déedéet déedéet borom bi nee na gis nga loo man di def ci bàkkaar boo jàppee kii laaj nañu yeneen temps yi sax sàmm boo raxasee sa xar kanam bakkaar ya nga xam ne moo nekk ca xar kanam nga gën a ci def day toq day rotaale ànd ak ndox ma moo tax yeneen riwaaye ñoom Amr ibn Shu'ayb an abi am jandi ak yooyu la day day day day ma al maa aw ma aaxiri euh, qatri al maa bakkaar ya day rot ànd ak ndox ma ak la nga xamante ne mooy la mujj ca ndox ma te yeneen saxaaba yi tamit yu solo loole de loo noonu la ko borom bi di defe muy rot di roogalaat xam nga hadis yii moo tax xanafiya yi <laughs> rahmatullah alayhi al imam abu hanifa ci ma'ul musta'mal mas'alatu ma'ul musta'mal ma'ul musta'mal nag euh, définition bi am na ay teqantal ci ngir bu ne mais ci gàttal lii boo xam ne dina chapeauter wax yépp te lépp mën na cee dugg insha allah mooy ndox moo xam ne dama ko utiliser ci jaamu yàlla ba pare ma recueillir ak ko est-ce naa cee nit keneen man na koo jël di ko jëfandikoo waaw mooy nit di jàpp nga taataan ndox mi wàcc ci do ci jàppam di ko jàppewaat est-ce que loolu mën naa nekk xanafiye yi ni mukk waaw lu déedéet maalikiyé yéeg ñooñu ne mën naa ne kay lu tax parce que maalikiyé yi dañoo jàpp ne bu dee ne kay affaire bi fan naa sobe sobewul ndox mi sobewul ndax innal ma'a tahurun la yunajjihu shay ndox dafa laab tey laabalaate dara du ko du ko sobeel euh, xarafiye yi mi ñuy wax lool léegi ñenn ñi dañ naan bon luy waay yow daraa ci newul wala lu mel noonu waaw yonent bi alei saatu salam ana ana Urwa ibn Mas'ud waxu ne bu jàppee gaay di di di njëkkante keroog Hudaybiya ci ndoxu njàppam di ko diwoo <laughs> kon kay mooy loolu benn kii man nañ ko utiliser c'est quoi le problème ñu ne la boobu bu yonent bi la de alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw moom loolu bokkul ak ñun de waaw moo al imaamu Sha'rani bi ko sëriñam bi li wax na ko euh, boo gisee imaamu Abu Hanifa wax loolu mooy bàkkaar yii la waaw mooy bàkkaar yii nit ki booy jàpp imaginer bàkkaaram yi ñooy rot léegi nan la ñuy recueillir bàkkaaru kooku la ndox mi nga xam ne bàkkaaru nit ki la ñu ñëw di ko jàppe waat <laughs> ci la ko doon laaj ndax dafa am kash ñu ko wax ñooñu borom kash fu ñu ah, yi moom waaw nañu fekk fii borom xam-xam nii yii nii yi nga xam ne ñun moom lañu miin di wax ñoom daanaka amuñ ci woon dara yow yow waxoon naa la jàpp ngeen ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii toppatoo li gën a bi ci am njàngale muy ay waxam ak ay jëfam ak lépp ñi ko doxal ah ko bay na rukaamil bawti bi génne ko ci taxasu ki ki ki kiiwu neen ah neen segg loolee waxu yonent bi sallallahu alayhi ba ñu mën a taxaw xam ne lii la yonent bi sallallahu alayhi wax ku ñi ku ñi wax doo doo doo doo kafaara yaakaar nga ni ñoo ñu daal ay n'importe qui lañu quoi ñun vraiment suñu xalaat bariwul quoi non ñun ñoo ñun ñoo jàpp ne ñii duñu dara ndax suñu ñàkk xam nag waaw ndax suñu ñàkk xam waaw mooy ñoom looloo taxoon ñu ne lii moo tax ñu ne maawul mustamal non kenn du ko utiliser waat même bu dee ci wàllu fiqh ñi boo seet loo da nga naan mais li Maliki wax rahmatullah ñaan ak moom loolu la mooy maawul mustamal bu ñu xoolee ndox mi kay dara soppeekuwul. xet gi soppeekuwul melo gi soppeekuwul cafka gi soppeekuwul mais où est le problème ndax yonent way saa saa moo ne ndox dafa laat te day laabalaate te dara <laughs> te tamit xadiis bii euh, fi mu jeexale ne bu dee daa raxas tànkam yi loolu dañ ci gise ne li mazhabu jamaahirul ulama wax ne jàkk da euh, mooy euh, mazahibul yooyu tànk dañ koy raxas contrairement ak chiites yi nga xam ne ñoom de toute façon ñoom seenuk seenuk seenuk seenuk wute kenn du ci bàyyi xel kenn dañ koy masaa ne <laughs> loolu moo ci war dañ koy masaa ndax njàngin bële imam at-Tabari nag dafa couper la poire a deux <laughs> waaw ne nit ki daal man naa tànn waaw mën naa tànn ko wax mooy nit ki buy jàpp bu ko neexee masaa tànk yi bu ko neexee mu daal di koy raxas mais loolu lépp gënul dëgër waaw am na rek lenn ci zaahir yi ñoo xamante ne dañu ne da ngay boole ñaari sax da ngay raxas ba pare masa <laughs> waaye li gën a dëgër mooy li nga xam ne mooy la waa ahlul jumhur jumhur eh, daal di wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim kon nag xam naa ci kaw nii dañuy yem ni hmm? bii di ñëw kon gis nañ julli laaj na ko ci wàllu julli laaj na ko ci wàllu njàpp léegi nag bii di ñëw waxtu kii jeexagul ah